fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'i rahimahu llahu ta'aala fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati wa as-salaam fi albaabi althalaathiin ba'da almi'a baabu biha kon ginnaaw biñ gisee ci suñu jotaay bi ñu génn xadiis bi mujjoon ci chapitre cent vingt-neuf ne bunt wala garab baabun fi aadaabil majlisi wal jaliis jeexaloon nañ ko jeexale ko woon xadiis bi wa anhu muy sayyidina Abu Hurayra radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man qa'ada maq'adan lam yadhkuri llaha ta'ala fiihi kaanat alayhi min allahi tira bani mu jeexe woon muy xadis numéro 837 tey ñu war a ubbi buntu bu mujj ci téere bi di kitaabu aadaabi nawmi wal idtijaa'i bani mu jeexe muy chapitre bu mujj muy 130 chapitre 130 mu ne baabu ru'ya baabu ru'ya wa ma yata'allaqu biha baabu ru'ya baabu ar-ru'ya buntu bi li muy wax mooy ar-ru'ya lu ya ru'ya mooy gént ah wa ma yata'allaqu biha ak li nga xamante ne moo lëkkaloo ak moom Allah da ngay xam ne ar-ru'ya àddina la gént lu yéemee yéemee yéeme la yu yéemee yéemee yéemee yéeme la wallahi ah gént ab àddina la à vrai boo xamante ne nit ki kañ la ciy dugg buy nelaw buy nelaw la ko ci borom bi di sóob waaw sauf dañuy wute nag te façon génte ñuy gént gént ku baax ak gént ku bon yemul géntu ki nga xamante ne jullit la ki nga xamante ne nii mooy du jullit yemuñ waaw yemuñ te nit ki doomu aadama bi en fait buy dund muy dund lan la Seydina Ibrahim waxoon wallahu xalaqakum wa ma ta'malun bi de tabaaraka wa moo leen bind yéen jaam yi waaye moo bind li ngeen di jëf allahu akbar borom dee leen bind wa ma ak li nga xamante ne moom ngeen di jëf loolu moo tax doomu aadama yi borom bi du deñ du deñ ba mu leen bindee ba mu leen bindee di am ay soppandeku yu muy def ci ñoom comme ni nga xamante ni rawatina ci seen xol yi ak seen lépp comme ni nga xam ne noonu la hadith sayyidatu ummu salama bi radiyallahu taala anha ah bi nga xam ne ci la doon wax ne yonent bi sallallahu alayhi nee na amul benn xol lu dul ne daa nekk ci diggante ñaari baaraamu borom bi tabaaraka wa moo koy jàllar bi nu mu ko neexe jaam bi nag lii feeñ ci moom jëfu borom bi la buy feeñ à travers moom waaw à xol bi te liy jóge ci xol bi mooy manifesté wu ci ci ci yaram bi loolu nag jëf yooyu borom bi di jëf moo taxoon wax jam waxoon ca suuratu rahmaan ne bés bu nekk kulla yawmin huwa fi sha'n borom bi de saa su ne moom boroom bi tabaaraka wa mu ngi ci mbir waaw waaw léegi nag mu nekk yan façon mbir ah <laughs> yan mbir yow yawmin huwa fi sha'n mu nekk ay mbir yu muy feeñal waaye du ay mbir yu muy tàmbali waaw waaw ay mbir la yu muy feeñal sinon borom bi bind na almaqaatiir bind na dogal yi wu yàgg laata suñu feeñ jamono ay mbir la yu muy feeñal waaye du yu muy tàmbali nit ki nag mu ngi yeewu wala mu ngi nelaw borom bi du deñ di jaarale ci moom ay mbir yoo xam ne jëfi borom bi lay lay lay feeñal à travers nit kookee ba bés bi nga xam ne nag ci lay xëcc ruux bi ci jasad ci ci ci koor bi waaw moo tax xol bi lépp yëngu bu mu yëngu buy tàmbalee dund nit ki ba ni muy faatoo jeexitalu jëfu borom bi la tabaaraka wa taala loo xamante ni am na lu mu ci namm waaw nga xam ne loolee mu namm day dal ci xol bi bu dalee ci xol bi mu nekk genre ay idée ay ay mbir yuy rot waaw di ñëw noonu waaye boroom bi yi mu nam mu feeñ mu feeñ yi mu namm mu effacé wu après mu daal di dem allahu akbar léegi nag nit ki kon ah, seen jëf yi dafa conditionné wu borom bi tabaaraka wa moo leen di moo moo moo mooy ki nga xam ne mooy alfaailu mooy dëgg-dëgg ki nga xam ne mooy xaaliq alxaaliq ci bind jëf yooyu ak yi nga xamante ne moo xam ñu ngi nelaw wala ñu ngi dund li ñuy gis ak li ñu dul gis loolu nag gént nag ci la moo tax gént du nit ki mu ngi mu ngi nelaw oh c'est fini dëgg la moom la ñaan axul mawt an-nawmu axul mawt comme niñ ko gisoon mooy frère u dee waaw <laughs> waaye nit ki bu duggee foofu day gis ay réalité borom bi mën na ko ci sóob nit mën naa nelaw du gént du gis dara waaye bu borom bi bëggee mu am yu mu gis am yu mu ko wan day am bu tëddee am na yu mu koy wan yoo xamante ne day am jeexital ci moom wala mu mën a ñàkk am jeexital ci moom comme li yonente bay saa saab wax ci way ngëm yàlla ja bu gisee loo xamante ne nii ruyaa boo xamante ne bu ko loo la bu baaxul la mu ne na na na na def euh, na na na na a'udhu billahi minash shaytanir rajim lu ci shaytaane ci bor dem ci borom mu musal ko euh, tifli ñetti yoon ci càmmoñam ba ak yi nga xam ne dinañ ko gis tegginu yooyu insha allah kon nag mu ngi noonee kon euh, loolu nag kon ñu xam ne monde boobu borom bi tabaaraka wa ni muy defe ay mbir ci boo yeewu noonu lay defe ay mbir di ko jaarale ci doomu aadama buy nelaw loolu nag mu lay sóob moo xam ci nit ki nag selon euh, ku baax la wala ku baaxul la julli la wala du jullit mbir yi day wute ni comme ni muy feeñe comme ni nga xam ne buy dund fii jamono ji ni yeewoo ni nga xam ne mbir yi noonu lay wutee ci moom selon boo ji ngëm yàlla la wala déet kon baabu al imam mu ne baabu buntu ar ru'ya gént waaw muy àddina boo xam ne mu mag a mag a mag la boo xamante ne nii daanaka li impossible ci alamu shahada dafa dafa possible <laughs> waaw dañ koy wax tamit alamul misaal wal xayal àddina bi nga xamante ne mooy euh, euh, euh, virtuel le monde virtuel bi nga xam ne se virtuel mais c'est réel nga xam ne nit ki bu boobaa bu nekkee ci gént léeg-léeg day gis boppam muy def yoo xamante ne bu yeewoo du ko man waaw nit mën na gént di naaw waaw mën na gént jóg taxaw fii léegi nekk biir Dakar di wax ak benn waay boo xamante ne jékki-jékki bi muy wax laata wax ji daanu mu trouvé boppam Johannesburg Johannesburg muy avenue sud wala biir Dakar ba pare muy continuer wax ji di wax ak waa ji way beneen waa joo xam ne mu ngi feneen New York muy wax ak moom tab yëg ne moom mu ngi New York ak ainsi de suite ainsi de suite <laughs> waaw <laughs> loolu loolu lu yéeme la lu borom bi di def gént nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala moom daa nekk koo xamante ne da ciy jaarale di waxtaan waaye da ciy jaare di wan jaam bi ay mbir waaye da ciy jaare di eh, eh, muxaatabanteeg jaamam bu dee ne nit la koo xam ne ku yeewu la voilà <laughs> kon ginnaaw loolu ar ru'ya baabu ru'ya gént wamaa yata'allaqu bi ak li nga xam ne moo lëkkaaloo ak gént waaw ak li lëkkaaloo ak gént waaw moo ci biir liñ doon wax sànq que ne ci gént da gis loo xam ne ci ci biti nii léeg-léeg nit gis <laughs> ñu dagg boppam mu gént ñu dagg boppam muy daw di dàqi bopp bi <laughs> di topp bopp boppam moom <laughs> hein xam nga loolu bu yeewoo ci jamono àddina bi ñu nekk nii di àddina boobu loolu amu ci ku sa bopp dagg mooy yow <laughs> yaa salaam bokk nga ci ñi nga xam ne ñooy ñi faatu mooy ñi nga xamante ne des leen di robe dañ leen di robi mooy ñoom seen ay ay ay ay ay niiw la ñuy waaye ci monde boobu da gis lépp <laughs> léeg-léeg nga gis sa bopp nga bari nga nekk nga ñu bari waaw léegi léeg nga gis sa bopp yow nga nekk ñu bari alors que ci monde bi en général la ñuy wax yooyu noonu du ci dox <laughs> waaw loolu du ci dox doo dupliquer wu fu nekk lii en général la ñuy wax en général la ñuy wax waaw <laughs> léegi kon mooy monde boobu nag bu ama am solo la moom la al imaam indi fii te gisoon nañ bi ñuy tàmbali téere bi ni nga xam ne noonu la tuddawoon buntu bi kitaabul mi wal idtijaa'i ah kitaabu nawmi wal idtijaa'i waaye ñooñu am nañu ko tuddoon ñoo am ñu ci boole wal jali wal wal wal wal qu'udi wal majlisi wal jalisi wa ru'ya wala wa ru'ya kon àddina boobu muy bu yaatu boobu moom laal imaam utal buntu fii ne baabu ru'ya mujjeeku baabu buntu ar-ru'ya gént wa ma yata'allaqu biha ak li nga xam ne moo tàqaloo moo lëkkaloo ak moom mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawete yéegudde nee na wa min ayatihi manaamukum bil-layli wan balaa loolu suuratu Rum aaya balaa loolu ar-ru'ya ñëw na ci alquran borom bi ñetti yoon dañuy ubbi buntu bi téere bi téere bi téere bi kitaabu nawm wal ibtijaa ñu ngi la doon wax naan wa maa ja'alna ar-ru'ya allati araynaaka illaa fitnatan linnaas boobu moom loolu ko boo jógee baqara di wàcc boobu la ko borom bi njëkk a tudd ci suuratul isra bim naan wa id qulna laka inna rabbaka axaata binnaas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnaasi wash-shajarata al-mal'uunata fil qur'aan wa nuxawwifuhum famaa yaziiduhum illaa tughyaanan kabiiraa suñu boroom ne wa id qulna mu ne fàttalekul wa id qulna laka inna rabbaka ahaata wa id qulna laka inna rabbaka ahaata binnaas yow sayyidina Muhammad alayhi salaatu wa salaam fàttalekul bi ma la waxee man sa boroom bi ma la waxee ne sa borom bi yow sa boroom bi man ahaata binnaas mooy boroom bi sa boroom de peeg na ñi mooy yéeféeru Quraysh yi di la weddi boroom bi peeg na leen peeg na nit ñépp waaw ahaata kulla shay'in wa qudrat bi qudratihi wa ilmi borom bi peeg na lépp waaye yéefér yii di la weddi borom bi peeg na seeni mbir te bés a ngi ñëw dina rëq seen digg buñ génnul ci di ci ci weddi gi ñu lay weddi peeg na leen waaw moo tax keroog Badar gis nga ni mu leen def wamaa ja'alna ar-ru'ya allati araynaak te defuñu ar-ru'ya ru'ya bii nag tekkiwul ru'ya bii ñuy gis ah voilà <laughs> wamaa ja'alna ar-ru'ya te defuñu ar-ru'ya mooy vision ba nga xam ne dëgg la ba mu gise woon ak ruuxam ak yaramam moom alayhi salatu wassalam bi demee al isra wal mi'raj allati araynaaka ba nga xam ne ñoo la ko wan illaa lu dul loolu lay ñu la wanoon indi ko yóbbu la ila samawati ba nga ñëwee di ko nettali loolu nga gisoon waaw <laughs> borom bi wax ca suuratu najm ma kadhaba al fu'aadu ma ra'a afa tumaaruunahu ala ma yara wa laqad ra'aahu nazlatan uxraa inda sidratil muntahaa indahaa jannatul ma'waa iz yaxshaa sidrata maa yaxshaa maa zaagal basaru wa maa tagaa laqad ra'aa min aayaati rabbihil kubraa alayhi salaatu wa salaam. sallu alaa rasuulillah. Allahu akbar. billaahi billaahi yàlla da koo teral. billaahi huwa akramul xalqi alaa Allah <laughs> inda Allah waaw. waaw mooy loolu mu demoon Isra ak Mi'raj la fa gisoon moom waxu leen sax Mi'raj bi la leen wax ah. gaa yi di weddi mooy Jérusalem laa dem waaw loolu ak lan ko fa wan te ne gis nga Jérusalem gis nga lii loolu mu waxoon ñoom Abu Jahl di sikki sàkkaak waa Quraysh weddi ko ne waxul waxul li mu wax demewul noonu wal iyaazu billah am ñoo xam ne keroog comme li Ibn Abbas wax ne jot gëmoon nañu de mais keroog lañ génn ci diine ji ndax dañ ne lii xelluwul non lii man da nekk une partie ci guddi gi mu dem fii Jérusalem baytul maqdis wala muqaddas ñëwaat ah loolu loolu non sa waaw après waa Quraysh ne nañ dem wax ko xaritam bi nga xam ne moo ko gën a topp moom bu koy ba ñibbi ko ba ñu dem Siddiq radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakr ibn Abi Quhafa daal di koy wax <laughs> ne ko dégg nga li sa waa ji waxa mu ne lan mu ne nee na ci guddi gi de ci wàll ci guddi gi dem na fi baytul maqdis mu ne da ngeen koy waxal lu mu waxul mu ne ñoom ñoo moom moo ko wax mu ne bu dee moo ko wax dëgg la gaa yi da ko miiw na koy gëm lii mu ne yéen fan la seen xel nekk <laughs> lu ci waxu tey soyez logique man ma koy dëggal lu gën a sori baytul maqdis mu may indil xabaru asamaan moom Muhammad sallallahu alayhi wa ma koy gëm te asamaan dina sori baytul maqdis mu may jox xabaaru lu ne mu tukkee asamaan ma koy gëm mu wax ma ne fii nii la dema fii dem na fa ñëw ma koy ñàkk gëm xanaa yéen a fu seen xel nekk bu dee moo ko wax dëgg la keroog lañ ko tudda siddiq allahu akbar soo <laughs> siddiq wallah radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah moo tax gis googu fii du gisu xol de dëgg la yonent bay sa sam doon na gis di dugg doon woon dañ di xoo seen nelaw ru'yal anbiya seeni gént wax ak waaw ay waxyu la yu borom bi di wax ak ñoom waaye bii nii muy wax fii du gént boobu bii moom gis la di umm ayna yi alayhi salatu wassalam ndax sinon bu doon gént gént na la nekk fitna ci kan yow moom laa la doon wax léegi ne la gént moom man ngaa gént lu ne xam nga nit bu géntee ne man de sii tiit ñëw man daal damaa gént sama bopp bi lay gént gis ah, mu nekk fukki bopp buñ ci dagg beneen génnaat xam na lool koo ko wax kenn du la ne yow mii waxoo dëgg géntoo lool moo dañuy jàpp dañuy xam ne moo gént moom lu ne nga mën a gis loolu nan la nekk fitnaay kenn du fitna ci kenn lii moo tax ruyaa bi mooy gis ga nga dem gis ko nettali den ne yow jóge nga Makka gi min min min haramin ilaa ilaa baytul maqdis <laughs> min al haram ilaa baytul maqdis loolu la seen xel yi ñoom ci ndax dafa gàtt nangu moo indi moo jur fitna ci ñoom am ñoo xamante ne ñu ngay dengi dengi ngëm ngëm gëñoon sax ñu far ci génn ku faar yi gën a nekk ci lañ nekk mu nekk ab ixtibaar lu leen boroom bi doon saytu di natt waaye ka nga xamante ne du tasdiqi faaza comme li borom xilaas wax ka dëggal borom dëggal moom dafa texe waaw muy Seydina Abu Bakrin kantaane ca des ñoom ñëpp ku tus doon weddi ci waa Abu Jahl nag mbokkam yi kon wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas bokk na ci sagesse si ndax boroom bi yóbbu woon yeneen bay sa san Jérusalem c'était pour tester nit ñi waaw ginnaaw bi mu xamee ci xam bu njëkk ku nekk lan lan nan ngay doxale wa shajarata al mal'una waaye euh, euh, garab gi nga xamante ne moom la ñu rëbb muy shajaratu zaqum waaw bi nga xam ne moom lay tudd fi al qur'an inna shajarata zaqum ta'amul athim la borom bi wax dëgg dëgg euh, gis nga shajaratu zaqum ak garab la goo xam ne tal'uha ay guddam ka anna moom daa mel ni shayatin li borom bi wax day génne nii aslil jahim ca biir jahim safara la ca biir lay tiiree ay source am di jox muy garab bu yées ñàng ba mel ni boppu saytaane yi gaa yi ku ci lekk muy xotti sa biir te waa Quraysh ne woon yonent bay saa saa manee doo dara wax ajwatu Yasrib la Abu Jahl doon na ko wax waaye it am nañu ne Ibn Zibara <laughs> doon na ko wax Ibn Zibara mujj na tuub <laughs> poète bu mag bi nga xam ne moom itam <laughs> boroom bee ko gindi waaye bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo gënoon a sonal jullit ñi ba pare yor ay làmmiñam poète bu rëy la woon waaw di do ay diatribe yu ñaw yu ñaaw sax l'islam de yonent bay saa saam ak l'islam bi waaw <laughs> waaye mujj tuub radiyallahu ibn Zibara waaw Abu Jahl ne ma ne dara fii laa wax shajaratu zaqum fan dara ajwatu Yasrib la mooy tàndarma yasrib ji la waaw ne gaa hee andi ma ci tàndarma ji hayya fal natazaqam waaw andi leen ñu ko tël daal di koy ndóof waaw na andi moom itam ni ñu def tàndarma ji noonu la ñuy def zaqumam ji ñuy wax suñu waroom ne waxul dëgg de inna shajarata zaqum ta'amul asim mooy lekk bakkar tab bu mag bi de Abu Jahl ak képp koo xam ne ci suufu Abu Jahl ni moom nga def bu ëllëgee moom ngay lekk fa nga xam ne mooy biir sawara kon wa shajarata al-mal'unata fi al-Qur'an waaw wa nuxawwifuhum ñu leen di wan yéen seen borom ngir ñu ragal seen borom ñoom yéefar yi fama yaziduhum waaye yokku leen yéefar yi nga xam ne borom bi moo kaste woon bind ci lu jiitu na ñii duñu mës a gëm du leen jariñ dara te ñoom la doon wax sawaa'un alayhim am lam tunzirhum la yu'minun façon sinon yéefér yi mu doon wax Abu Sufyaan a ngi woon ci seen biir ibnu Zibara niñ la doon wax sànq wax nañ am na sax riwaay yu ne moom mii moo ne woon affaire bi ma moo moom ak Abu Jahl lii dëgg mooy ñoom ñaar ñépp ko wax Abu Jahl sax ci la gën a siiwee moo ne woon ma ajwatu Yasrib la waaye wu leen ñu fontoolaax bu leen ah inna Muhammadan yukhawwifukum bi shajaratin waaw fi aslil jahim <laughs> Abu Jahl ne dégg naa Muhammad di leen jéem a tiital looy ci sajar garab goo xam ne nee na biir sawara lay génne sawara nga xam ne loo xeer sax bu ci duggee mu lakk ko bu xëm <laughs> mu seey xoolati lu incohérence yi wax rek mu ne am garab dajay sax waaw ba pare ñuy wax mu leen di tiital ma ne amu leen dara lu ngeen di tiit laa wax bu leen tiit man Abu Jahl maa leen ko wax ajwatu Yasrib waaw innama hiya ajwatu Yasrib ma ne du waaw tàndarma Yasrib ji la rek Medina googee <laughs> ñoom doon woon nag wax Medina waaw ah na dikk fal nata so xam ñu ne ko tell laa wax dañ ko naan bufe dóor dañ koy dóor daal dina koy moom itam garab gi muy wax noonu lees koy def waaw kon ñu leen di diitloo ngir lii ah ñu ne yii sa waay te ñoo ragal yàlla mais fama yaziduhum yokku leen illaa tughyanan kabira lu dul ak mbeewte boo xam ne bu rëy rëy la waaw léegi loolu mooy fi borom bi njëkk a tuddee ka ba ruya ci alquran te boobu tekkiwul gént <laughs> voilà kon ñu xamee ci ne ru'ya boo déggee ru'ya tout le gént lay tekki ah foofu tekkiwul gént suñu borom nag indi ko foo xamante ne bunt bi ko imaamu Nawawi loolu lay tekki mooy gént waaw ci suuratu Saffaat waaw bi Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam bi ko borom bi waxee ci gént ta ah, xoolal <laughs> yaa bunayya inni ara fil manaam anni adbahuk fanzur maadha tara waaw kon mooy gént la waaw waaye ru'yal anbiya haqq ru'yal anbiya wahyi waaw bi mu nee doom ji ah man kat damaa gént worof du ne araa damaa gis ci gént damaa gént ma lay rendi waaw fanzur maa laa tara ah xoolal nag mooy lan daal nga seetal nan laay def ba est-ce ngir doxal ko daal <laughs> qaala ya abdi fa'al ma tu'mar Seydina Ismaïl ci li gën a dëgër sinon wuute la de waxoon nañ la ñoo Imaamul Qurtubi moom daa jàpp ne Seydina Ishaq la loolu taxawoon nañ ci ci tafsir yu gàtt yi eh, suuratu Saffaat taxawoon nañ ci bu baax yàggaloon ci walilah alhamdu mi minna boo demee ci archive euh, tafsir suratu safat di nga fa fekk euh, na yoo xamante ne yashfi ghalilaka insha allahu taala ci wax yi fa am ak wuutey boroom xam-xam yi ci loolee waaye li gi a dëgër mooy sayyidina ismail la alayhi salatu wassalam mu na ko defal liñ la dugal sa tajiduni insha allahu min as-sabirin di nga fekk ndeem soob na ñu borom ma bokk ci ñuy muñ bi nga xam ne ci lañu falamma aslama ci la ñëw ñu jéppalu ci digalu borom bi tabaaraka wa taala daam doom ji nangoo faat euh, rendi doomam doom ji nanguñu rendi ko ba mu ñëw ba tëral ko bay waaja rendi rek ñu woo ko wa naadaynaahu ay ya ibrahim ay yow ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin dëgg dëgg dëggal nga gént gi nga géntoon tamoo ne ko inni ne ko ah, damaa gis in inni ara fil manam kon mooy foofu gént lay teg dëggal nga gént googu moo xam ne wax yu boroom bi la ndax ñoom saytaane amul ci ñoom wàll waaw alors que bu ñëwee ci biir hadith yi fii dinañ gis gaa yoo xam ne moom de toute façon ñoom moom seen gént lépp sayaatin la <laughs> waaw côté côté zulmaan yi képp la muy alkufaar euh, nga xam ne seeni gént moom gént yu yées lay doon tout temps léeg-léeg nag borom bi def ñu gis loo xamante ne nii ci biti nii da ngay foog na lu baax la waaye daa am lu tax du lu baax mën na nekk loo xam ne lu leen di tiital ngir ñu génn ci kéeféer gi dugg ci lislaam waaw loolu mën na nekk muy lu baax ci ñoom waaye bu ñu gisee lu leen di gërëmloo ca lañ nekk ci weddi yàlla ci mooy yàlla loo xam ne gént la ko xam day ñëw ñu génn ñu yeewu féex kontaan naan génn nañ lii wane na ñoo nekk ci dëgg loolu mina shaytaan du gént gu baax léeg-léeg nag ñu gént loo xam ne dëgg la nettali ko mu am nga ne ah ma foog ne yéeféer moom coté noir kii lëndëm kese la doon gis lay gise ndax xolam dafa takkaloo iblis waaw te foofu lëndëm kepp la nan lay mën a gise yoo xamante ni moom da koy nettali ñu xëy gis ko te yéeféer la ñu ne la waaw loolu boo seetee dafa am njariñ yoo xamante ne pas pour moom pour ab jullit wala ay jullit yoo xamante ne moom la gén dangoog lëkkaale moo tax borom bi wane ko jaare ko ci moom ngir mu nekk busu a ci ñële comme Seydina Yuusuf alayhi salatu wassalam le buur ba géntoon ne man gis naa kat sab'a baqaraatin simaanin yooyu te buur bi yéeféer la buur bi loolu noonu pourtant li ngeen doon loolu la defee parce que mbiru Seydina Yuusuf la doon feeñal waaye gars yi ñaar yi nga xamante ne ñoo ne woon ca sijj ba ca ca ca ca kii ba nu mu tudd euh, ndumbu siin ca prison ba ñu tëjoon ko moom kenn ki naan man gis naa euh, man damaa gis ku nekk nettali gént gi nga gént te lañ géntoon muy loolu loolu sax parce que dafa lëkkaloog mbiru Seydina Yuusuf génn ko mu war a génn boroom bi jaarale ñoom ñu génn lool boroom bi jaarale génnam ci loolu ba mu dem ca buur ba mais eh, buur waxee gént gi bu ne eh, bi sa gént gi ñu gént ci Égypte ñu ne xamuñu ko waaye fàttali mu ne mais buur bi man maa leen di dinaa la wax sa gént gi li muy teg faasirun yónni ma. jox ma visa mooy may ma ma génn dëkk bi daal di dem fa prison ba nekk léegi ma indi la sa gént gi li muy tekk ndax ci fàttaliku na ñun bañ newee ca gént ga ca ca ca prison ba fii suñu waajooju Yuusuf non waajooju ku doy waar la woon lépp luñ doon lekk lu war a lekk suba añ bi balaa ñëw mën nañu suba lii dañuy lekk bu ñëwee looloo ñëw ba pare suñu gént gi na ko waxe woon sama mbokk ma kan gisoon taqulu tayru min ra'si euh, picc yi lekk ci boppam moom dañ koo faat parce que loolu la waaw waaw ka doon nal sàngara sàngara si keneen ka moom mu daal di rëcc <laughs> kooku lool dama ko waxe woon laa gis kon nag way ma ne <laughs> sa gént feeñ na fa arsilun waay waay waay yebal leen ma ba mu agsee mu ne ko yuusufu ayyuha siddiq attinaa fii sab'i baqaratin siman ba ni mu jeex waaw ne ko Yuusufu waaw gis nga ñoom seen gént yooyu te nekku ñoon ay jullit mu feeñoon parce que mbiru Seydina Yuusufa waroon a fee <laughs> mais du seen seen mbiru bopp képp mu ko loolu ngay gis moo tax yéeféer léeg-léeg gént loo xam ne li mu woon gént loolu la xoolal njariñu ay jullit yu wala ay mbiru nit ku baax wala ku sell boo ci war a génn moo tax naka noonu yoreentu may sa sam laata muy feeñ jamono gis nga kursaan yeeg yooyu gars yi dañ doon gént di gis ay mbir ci waa mais biddiw bu leer naññet nangam ak nangam alors que nañ ko doon waxe ñu mu demee noonu lu tax parce que mbir yoneen sabay sa sal min alaama min lan mooy irhasat waaw les signes avant-coureurs de l'apparition du bien-aimé d'Allah alayhi salatu wassalam moo doon jot waaye bi ñoom seen kéefër googu seen lool pour ñoom kepp la loolu ngay gise mbiri kon affaire yi loolu la léegi wallahu léegi ñu ñëwaat fiñ ne woon ñii qad saddaqta ru'ya wa yadaynaahu ayya Ibrahim waaw borom bi nee nañu woo ko ne ko yow Ibrahim kat dëgg-dëgg qad saddaqta ru'ya dëggal nga ne euh, euh, euh, gént ga nga mën géntoon tamuy wax waaw mooy gëm na ko xam ne ci boroomalol si ndax Iblis amul ci ñoom wàll moo tax ñoom bu ñu bu ñu nelawee ak bu ñu yeewu c'est la même chose waaw wax yu yi lépp wax yu la waaw wax yu la waaw <laughs> te na mu ko gise woon ci gént gi noonu la mooy tëral doom ji di di dawal paaka bi sauf que borom bee def ne borom bi du du xotti daal waaw ñu wooko ko nag daal di koy fa fadaynaahu bi dibhin azim Allah <laughs> kon loolu mooy ñaareel bu borom bi tudd ci alquran gént ar-ru'ya ar-ru'ya te boobu moo dëppoog suñu bunt bi beneen mooy keroog bi nga xam ne ci la yonent bay saa saa wax saxaaba yi wal xadiis mu ngi ci saxiix yi